moon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mun di hadis bi ci teg waxoon nañ la bunt bi te bunt bi e, hadis yi ñeenti hadis la non juróomi hadis la non ñeenti hadis la ñaar yi moom lañ gisul woon yeneen ñaar yu mujj yi moom gisoon nañu ko e, ñaar e, ñaar yi benn gis nañ benn bi benn moo ñu dese bii ci des yu ñu gisoon la mu ne kon mooy hadis mille trois cent quatre-vingt Euh, mille trois cent quatre-vingt-quatorze voilà <laughs> voilà mu ne wa anhu radiya allahu taala anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kullu amrin dhi baalin laa yubda'u fiihi bilhamdulillah bilhamdulillahi fa huwa aqta' rawaahu hadiisun hasan rawaahu abu daawud wa ghayruhu rahmatullahi alayhima kon al imaam alayhima kon al imaam al haafiz mu di beneen xadis bi mu ne waan waan mu ngi jëlee ci saxaaba mu jëloon xadis bi jàll léegi mu ngi seydina wa mawlaana abu hurayra al haafiz ad-dawsi radiyallahu anhu an rasulillahi muy jëlee di jëlee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na kullu amrin bépp mbir zi baalin boo xamante ne bu am solo la bépp mbir boo xamante ne nii zi baalin mooy boo xamante ne daa am solo <laughs> waaw waaw rom nihaaya mu ne sharifin yuhtafalu bihi wa yuhtam bihi mu ne mooy bépp mbir boo xam ne daa am solo ba nit ki jaral na koo feete jaral na koo jibile ngir loolee waaye di ci yittewu mooy bu am solo rek loo xam ne vraiment lu am solo la bépp mbir bu am solo boo xamante ne laa yub daw fii tàmbalee wuñu mbir moomee ba ngeen koy tàmbale bilhamdu ci mooy alhamdulillah xamdu lillah waaw mooy cant yàlla ubbeeku fa huwa aqta loolu de lu dog la waaw mbir moomee lu mu am am solo ca gaaya dog na waaw mooy barke ba yàlla jungi na ko waaw ndax turu yàlla loo mu ne xadiisun san bu xasan bu baax rawaahu solo na ko abu daawuda del imaam abu daawuda as-Sijistani rahimahullah wa ghayru ak kudul moom léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom ko solo ñu ne la wa ghayru boobu al imaam Ahmad sëriñam soloo na ko ci yeneeni kàddu yoon nañ ko gis waaye na ko noon al imaamu Ibnu Maaja al Qazwini al imaamu Abu Daawud mu ngi ko andi ci awwalu kitaabul adab al kalaam mu ne haddasanaa Abu Tawba mu ne nettal sëriñ Abu Tawba di ar al Halabi at-Tarsusi rahimahullahu ta'ala génn àddina l'an la cent quarante et un am na nag ñu naan après deux cent vingt mais amaana bu njëkk bi mooy li gën a siiw euh, euh, euh, mu thiqatun hujjatun aabid la imaam Haafiz Ibn Hajar wax mu ngi noonu ku dëgër nekk hujja lay la aabid jaamukatu yàlla qaala al-Waliid <laughs> aw taw mu ne alwali ah alwali de nee na mooy alwalid ibn muslim <laughs> borom ta tadlisu taswiya <laughs> mooy alwalid ibn muslim ad-dimashqiyu hmm? al-qurashi mawla abul abbas ash-shami rahimahullah génn àddina cent quatre-vingt-quatorze rahmatullahi alayhi an al-awza'i mu jële al-awza'i di faqihu ash-sham abdurrahman ibn amr Ah, ibn abi amr di abu amr al-awza'i ash-shami ad-dimashqi dëkkoon fële ca Beyrouth rahmatullahi alayhi génn àddina l'an 157 rahimahullahu ta'ala am qurratiya mu jële ko ci qura al-awza'i moom kenn du laaj mooy kan voilà siqatun jalil kii kenn du laaj mooy kan amoon na sam ngiir waaye daa daa rax amatul ah, moom ngiiru comme Sufyan as-Sawri mais yooyu dañoo rab comme ngiru imam at-Tabari ah, ah Ibn Jarir Abu Ja'far keroog maa ngi naan Abu Abu Jarir <laughs> Ibn Jarir eh, Abu Ja'far Abu Ja'far at-Tabari ah rahimahullahu ta'ala kon eh, moom kon al-Awzaa'i kenn du laaj mooy kan an Qurra mu jël ko Qurra Qurra mii nag fi la problème nekk Qurra ibn Abdirahman ibn ah, Haywil ibn Nashira ibn Abd ibn Amir ibn Aym ibn al-Harith al-Ataki ibn Malik ibn Amr ibn Ya'fur ibn Sharahil rahimahullah al-Ma'afiri al-Misri ñii ne madani la woon kaasirul madd moom nii eh, daa nekkoon koo xamante ne nii l'an cent quarante-sept la génn àddina boroom xam-xam yi nag ñu bari ci ñoom dañ koo doya dal quoi waaw Yahya ibn Ma'in dana kii da'iful hadith waaw da doon parce que da doon sàggane ni muy dégg quoi dafa doon yitte bu tax ñuy wax mooy dafa sàgganoon yi fi quoi kaana yatasaahalu fi sama waaw wa fil xadis li muy dégg ak tamit ci xadis waaye nag laysa wa laysa bi kazaba mais nag du du narkat mais dafa mooy ñooñu rek nga xam ne dañuy kii nii dinañ saduq la la imaamu borom taqribu tahdhib di wax ku dëggu la waaye mooy ñooñu rek nga xam ne après xamuñu xam-xamu xadis quoi voilà pour ñoom affaire yi waa yow <laughs> moo imam ibn abu hatim ne kii laysa bi qawiya dëgërul hmm? abu zur'a ar-razi na al hadith allati yarwiha manakir mooy hadith yi muy solo moom mi qurayb yépp yoo xam ne yu am problème la yu ñu bañ la quoi yoo xam ne am na ci loo xam ne kenn nangu moo na imam ahmad ibn hanbal mu ne munkarul hadith yi jiddan <laughs> qurra mi moom yu qurra saay munkarul hadith waaw mooy xadiisam day indi xadiis yoo xamante ne nii fiq day wuteeg woo moom de toute façon daif buy ay ay xam nga wérul moom ñu wérul di wuteeg ñi nga xam ne ñoo wóor moom da ngay ko quoi voilà waaw waaw moo na imam ad-Daraqutni mu ne laysa bi qawi fil xadiis dëgërul ci xadiis am moom na ne daif la de voilà imam al-Hafiz nag <laughs> Ibn Hajar <laughs> Euh, imaam ad-Dhahabi da ne caal kaasu da'afahu Yahya waaw imaam Yahya ibn Ma'in nee na wérul de imaam Ibn Ahmad nee na munkarul hadiis jiddan li ñu wax sànq waaw waaw kon loolu euh, euh, kon nag loolu daal moom kuram yi am na nag kii ku doon wax naan <laughs> al imaam Ibn Hibbaan moo ko doon nettali mu ne. dégg na Umar ibn Hafs al-Bazzar mu naan Ishaq ibn Dayf yaqul dégg na ko mu naan dégg na Abu Misar mu naan dégg na Yazid ibn Samt mu naan a'lamu an-nas bi Zuhri qurra ibn Abdurrahman ibn Haywil mu naan ci gën a xam hadisu ah, imam az-Zuhri yi mooy qurra mi léegi nag bon al imam Abu Hatim ne hadha alladhi qalahu Yazid ibn Samt laysa bi shay'in yuhkamu bihi ala al itlaq yahkumu bihi ala al itlaq wa kayfa yakunu qurra ibn abdirahman a'lamu an-nas bi zuri wa kullu shay wa kullu shay'in rawa an rawa anhu la yakunu sittina hadithan wa kullu shay'in rawa anhu la yakunu sittina bal atqanu an-nas fi zuhri malik wa ma'mar wa yunus <laughs> après lim ñu bari fa haula yi ñi ahlul hifz wal iqaadi ngaral lay wayow kii li mu wax du dara way kii nan la mën a waxee ne ki gën a ñi ki gën a dëgër ci azuri mooy mooy xorra bi xorra ba xorra day góor ci ñii ñëpp wax way nan nekk koo xamante ne li mu jëlee ci azuri matul si soixante hadis ba pare waaye ñi ko gën a dëgër fuuf nekk fi mu ne bal li am balis ñi a dëgër fuuf mooy imaamu Maalik lenn te loolu mooy dëgg quoi yow imaamu Maalik di nga ko teg ak waa ji daa day xorra <laughs> waaye xorra day góor gaa ay manaa kii rek kii <laughs> munkarul hadiis jiddan Ma'mar Yunus waaw Az-Zubaydi ñoomin ah, kii ah, ibnu Uyayna ah ñoom Uqayl ibn Xaalid waaye yow ñooñu way loolu moom <laughs> imaam al-Haafiz ibn Hajar nag bon mu i Qurrami daal saduq la ah waaw ah, moom waaye lëwu manaakir daa bari nag ay hadiis yoo xam ne qurra daal da ci wuteeg ñi wóor quoi moo tax xadis bi en ci qurra mii le problème bi newee ñi naan xadis bi yëpp wérul qurra mooy problème bi te ñépp ñu ko soloo ci qurra la jaar ibn abdurrahman al-maafiri léegi nag qurra an zuhri bu ñëwaatee moo ko jëlee ci qurra rahmatullahi alayhi ma an zuhri gis nañ ko sànq ci riwaaya bale muy muhammad ibn muslim xadis bi ñu génnoon boobu ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra Abu Bakr al-Hijazi génn àddina 125 rahimahullah an Abi Salama mu jël ko Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhrata ñoom waa ñoom ñëpp waa Zuhra waa Banu Zuhra lañ di surtout di doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf mu Abu Salama génn àddina 93 am nay wuute rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jëloo ko ci al-Hafiz ad-Dawsi radiyallahu anhu wëpp lim solo hadis ci saxaaba yi nettali hadis ci saxaaba yeneen tubaab yi saa saam génn àdduna 59. radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu kalaamin gis nga imaamul euh, euh, Abu Dawud nii la ko indee ki indi kaddu yi imaamu kii indi imaamu euh, an-Nawawi indi fii mooy imaam Ibn Maaja mais bu dee imaamu Abu Abu Dawud rahimahullah dane kullu kalaamin laa yubda'u fiihi bilhamdulillahi fa huwa ajzam voilà mu ne kullu kalaamin yonent mu ne yonent saa sam nee na bépp kàddu bépp wax boo xam ne laa yubda'u deesut ko tàmbalee fiihi du ba ngay tàmbalee wax ji tàmbale woo wax ja ah bilhamdulillah ci alhamdulillah fa huwa ajzam mooy roog mooy maxtu mooy lu kumu lu këmi lu lu euh, comme loxo buñ buñ dagg waaw maqtu dañ koo dog lan lañ dog barke ba te day wàññeeku waaw ya ngeen ci doon séentu lu ngeen si am mu ngi noonoon kon nag loolu wa waa barke bi lay lay lay le borom bi di dindi waaw ah <laughs> ah waaye imaam Abu Dawud bi ëndee lii dana xadis bi moom daa gën a jàpp na xadis bi mursal bi boo gën a dëgër mu ne qaala Abu Dawud rawahu Yunus mu ne Yunus soloo na ko te moom lañ la doon wax sànq nañ ñii ñoo gën a dëgër bi ñoom ñoom imaamu Maalik eh, ñoom imaamu ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo jële ci eh, kii nu mu tudd eh, Az-Zuhri voilà imaamu Maalik Ma'mar Yunus ak Uqayl léegi kii léegi ñu ñëw ñoom nag ñoo nekk ni moom la lay wax nii al imaamu kii Abu Dawud mu ne qaala Abu Dawud rawaahu Yunus mooy ibn Abi ibn Yunus ibn abi najjaad al ayli wa uqayl mun na xaalid wa shu'ayb gis nañ ko diinaar moom ñii ñëpp wa sa'id ibn abdul aziz ñii ñëpp solo nañ ko jële ko ci an az-zuhri ci moom an an-nabi imaamu zuhri nekkale xadiis bi nekk jële ko ci nen saa sa loo xam ne tuddul intermédiaire am ci dox digganteem ak yonent bi alayhi salaam moom lii la jàpp ne moo gën a dëgër moo al imaam al munziri mu ne fii hadis bi nekk na ci d'abord zaamul waliidi anil awzaa abu tawba ne zaamul waliidu te al waliid tadliisu taswiya la doon def da doon jël suyux yi di seen soppi di def keneen di dugal paraasu keneen voilà mu ne ah nekk na ci hadis bi nag ah le fait que abu tawba ne ah zaamul waliid ne ah al waliid de nee anil Awzaa'i jële ci al-Awzaa'i mu ne wa zakara anna jamaa mu tudd que ne moom am na mbooloo rawaani Zuhri mursal mooy imaam Abu Daawuda waaw mu ne axraja wa axrajahu an-Nasaa'i musnadan imaam an-Nasaa'i soloo na ko càllaleel ko wa mursalan waaye doo xam ne àggul wa axrajahu Ibnu Maaja wa qaala fii axta imaam Ibnu Maaja soloo na ko foofu waxul ajzam waaye axta mu ne wa fii isnaadi qurra wa huwa Ibnu Abdirrahmaan ibnu Haywiil al-Ma'aafiri al-Misri kunyatu Abu Muhammad Ah, wa yuqaalu abu haywa'il qaala al imaam rek mais ah càllale bi nag xaywa nga fi de qurra kon mooy xaywa ngoo mooy problème u bi quoi même bu am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne hadis bi bon wér na comme imaamu Nawawi mu ngi nii ne xasan voilà ne hadisun xasanun rawahu abu daawud wa ghayru <laughs> eh, moom loolu la wax ah mu ngi noonu quoi wallahu taala alam am na ñoom ne lañ ne moom hadis bi wérul way ah gars yi <laughs> hadis bi wérul way même imam Ibn Hibban soloona ko sahiham hadis sayna Abu Hurayra waaye malgré loolu am nañu ne ci boroom xam nañu jàpp ne waaye yow ak lii moom nan lañ mën a wax ni wér na non hadis bi lay sa bi wér waay léegi nañ xool al imaamu euh, kii ibnu Maaja ak imaam Ahmad rahmatullah alayhi maa ni ñu ko solo al imaamu ibnu Maaja moo ko di kitaabu nikah baabu xutbati nikah mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad ibn Yahya Muhammad ibn Khalaf al-Asqalani mu ne nekk suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba de Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Absi mawla al-Kufi al-Wasiti wa Abu Bakr borom Musannaf génn àddina li nga xamante ne nii mooy la 235 rahimahullah Muhammad ibn Yahya di Muhammad ibn Yahya di az-Zuhali mawla man Naysaburi euh, muy al imam al hafiz noon sëriñu waa Naysabur moo amoon ay problème ak imamul Bukhari te imam Muslim jaare ca delloo leen seen liñ ko jàngal mo en tout cas moom nii yëm bëndoon safieb <laughs> imam Muslim delloo koy Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah ibn Khalid ibn Faris spécialiste la woon tamit ci imaamu Zuhri rahmatullah alayhi sëriñ la ci imaamul Bukhari yi ak imaamu Muslim ak ñoom mu ne wa Muhammad ibn Khalaf al-Asqalani ak sama beneen sëriñ Muhammad ibn Khalaf ibn Ammar ibn al-Ala ibn Ghazwan ash-Shami Abu Nasr al-Asqalani rahimahullah saduq la génn àddina la deux cent soixante rahimahullah qaalu ñu ne haddathana Ubaydullah ibn Musa ma Ubaydillah ibn Musa moo leen nettali <clears throat> Ubaydillah ibn Musa ibn Abil Mukhtar Bazan euh, al-Absiyu Abu Muhammad al-Kufiyu génn àddina 213 am na ay wax nag rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a moom dëgër na voilà moom dëgër na fiqa la woon rahimahullahu ta'ala an al-Awza'i gis nañ ko sa an Qurra mu ñëwaat na an az-Zuhri mu jële imam an Abi Salama gis nañ leen an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu amrin dhi baalin la yubda'u fihi bil hamdi aqta'a voilà nga wi imam Abu Dawud al Ibn Majah yeneen kaddu yi la ñu kullu amrin dhi baalin la yubda'u fihi bil hamdi waxul bil hamdi bil hamdulillah bil hamdi kese aqta waxul fa huwa waaye aqta bépp mbir bu am solo boo xam ne tàmbale wuñu ko alhamdu sant yàlla kàddu googee aqta dafa dog léegi nag est-ce que affaire bi ça veut dire que affaire bi il faut mu nekk loo xamante ne mooy alhamdu rek ku tàmbalewul alhamdu rek affaire bi du dox ñu ne nag affaire bi euh, boo dajalee xadiis yi wax nii yëpp day wane ne mbir mi amaana du loolu du par force il faut alhamdu gi kàddu alhamdu gi amaana li nga xam ne moom la jublu mooy rek tudd yàlla te loolu lu koy wane mooy xadiis euh, euh, euh, imaam Ahmad moom ni ko soloowe ah mu ne Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ngi woon ne mu ne haddathana Yahya ibn Adam imaam Ahmad ibn Hanbal mu ne nettali Yahya ibn Adam ibn Sulayman al-Qurashi al-Umami mawla Abu Zakariya al-Kufi al-Muqri rahimahullah thiqatun hafiz génn àdduna deux cent trois rahimahullah qala haddathana ibnu al-Mubarak mu ne ci ñu nettama ibnu Mubarak yi Abdallah ibnu al-Mubarak ibnu Wadih al-Hanzaliyu at-Tamimiyu mawlahum rahimahullah al-Khurasaniyu génn àdduna li nga xam ne mooy l'an cent quatre-vingts l'an cent quatre-vingt-un rahmatullah alayhi an al-Awzaa'i gis nañ ko daan Qurratu ibn Abdirrahmaan gis nañ ko daan an az-Zuhri gis nañ ko daan Abi Salama gis nañ ko daan rahmatullahi ala al-jamii' an Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu kalaamin aw amrin dhii baalin laa yuftahu bi dhikrillahi fa huwa abtar aw qaala aqta' gis nga fii lu ma da nga bépp mbir kullu kalaamin bépp kaddu aw amrin wala mbir pour wane du wax kese ah. mooy kullu amrin yi baal bépp mbir boo xam ne am na solo kullu kalaam gépp kàddu boo yëgati kàddu moom da ngay xutba moo tax ko fële xutbatul nikah mooy booy eh, eh, imaam ibnu maaja takk sëy ndax lu am solo la nga tàmbalee ko inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh yooyu moom leen saa saa xutba boobu yu mel noonu waaye mooy du lool kese mooy bépp mbir boo xam ne bu am solo la waaw laa yuftahu boo xam ne aji ña koy ubbi wala ka koy ubbi ubbeewu ko bi zikrillahi tudd turu yàlla waaw mentionner le nom d'Allah kon xam nga fii zikrillah moo gën a laar ci alhamdulillah kese parce que alhamdulillah day mel ni riwaayé il faut nga tàmbalee alhamdu kaddu googu waaw kullu amrin zi balin laa yubdaw fii bilhamdulillah fa huwa aqta bilhamd aqta bii mu nañu nag bépp mbir boo xam ne bu am solo la boo xamante ne laa yuftahu bi zikrillah ubbeewuñ ko tudd yàlla kon ñu xam ne tudd yàlla mën na nekk bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala rasulil amin ala rasulihil yu mel noonu loolu ci loolu baax na parce que commencé nga ci turu yàlla waaw te jàpp yonent saa salaam dane jàpp liñ ci diyo dane nañ wax bismillah tawaddau bismillah ca xadiis Seydina Anas ba jàpp leen bismillah te jàpp lu am solo la kon ñu xam ne kon mooy mbir moom <laughs> ak lekk leen bismillah na ngeen wax bismillah <laughs> loolu xam nga woon alhamdulillah te pourtant lekk da ngay lekk loolu am solo la voilà yoo ko ñàkkalee solo fayeen bi dina la dugg kon mooy loolu bi hadis bi dañuy wan kon kullu amrin bii baal la laa aw euh, kullu kalaamin aw amrin laa yuftahu bi dhikrillah alhamdulillah mooy kon lépp loo xamante ne nii tudd yàlla la waaw mooy tàmbalee turu yàlla waaw moo tax yeneen saa san bu doon bind leen min muhammadin abdillah wa rasuli pourtant lettre muy bind yu am solo la mais du duj alhamdulillah mais lim tàmbale moom bismillah loolu lépp ngir wax ne turu yàlla tàmbalee turu yàlla bépp mbir bu am solo boobu tàmbalewuñ ko tudd turu yàlla fa huwa abtar kon gis nañ am nañ ajzam am nañ aqta am nañ abtar waaw inna shaniyaka huwal abtar abtar mooy koo xam ne moo dog waaja lay ŋàññ di la wax moom lu yàlla dog yiw ci moom waaw yéefaru Quraysh bu yées bi voilà kon fa huwa abtar mooy dañuy dog yépp yiw bu ci mën a dégg borom bi da koy dindi baraka du ci am kon ñu xam ne kon insha allah mbir mi mooy que kon bu ne kullu amrin aw aw kullu kalaamin aw amrin mooy lib mooy du kàddu kese waaye eh, li nga xamante ne mooy fii ni mu tudd euh, bi zikrillah loolu day wane ne kon mbir mi c'est pas que kalaam kon alhamdu kese Euh, euh, euh, ngay mën a wax ngir mu jaar yoon waaye bu ëpp loo xam ne turu yàlla la loo tàmbalee day indi ne mbir mi loolu la quoi waaw waaw bi bon gis nañ ne imaamu Nawawi nee na xasan ah, al imaam Ibnu Salaah tamit dane xasan voilà alhamdulillah al imaam al Haakim indi na ko ci al Mustadrak voilà wax nañ la imaam Ibnu Hibbaan indi na ko saxiixam mais am na ñoo xam nañ ne dëgërul wallahu taala alam kon suñu lëkkaale xadiis bi ak suñu bunt bi ginnaaw kon lii lépp mooy yonent bay saasaam dañu xamal ne euh, baabu fadlil hamdi wa shukr ngeneelu sant yàlla ak euh, di bàkk yàlla di ko bàkk di ko sant tamit ci xéewal yi ñu la defal mooy bépp mbir boo nar dugg yow jaam bi na la leer ne boo ko tàmbali wala bismillah hmm? yow loolu borom bi day dog barke bi waaw la ngeen ci doon séentu loolu nag borom bi da koy dog loolu nag dàqantewu la affaire bi ngeen bari le au début waaye loo xamante ne li ngeen la muy bari ngeen am ci ngërëmu yàlla loolu ngeen lay dog ci yéen da koy dog waaw waaw boo <laughs> waxuma nag discours <laughs> yooyu ngay dégg ci bërëbu bi yëgeetukaay yi ñu naan ñu ngi sant yàlla waaw tàmbalee suñu ngumbi bi alhamdulilah jeexale ko non i ko bismillah jeexalee ko alhamdulilah loolu yëfi caaxaan la yow loolu ci boppam dañ laa tere woon nga koy tàmbali nga naan la waroo ko woon a def ba nga dama koy tàmbalee al alhamdulilah loolu mooy lan <laughs> waaw waaw di sant yàlla <laughs> loolu moom discours mbër la ginoon doon <laughs> waaw sant samay sëriñ sant samay waajur sant samay sponsor sant samay <laughs> gaay yi ñu tudd mooy ñu koy wër spectateurs yi ñoom am na luñ koy waxe fan fan yi xaw ma voilà eh, tàmbalee ko bismillah suñu euh, tournoi football beeg làmb ji jeexalee ko alhamdulilah dañ naan la yow lool ci boppam nga warul woon a tàmbali ba koy jeexale lool nga la wax yow doo bàyyi sa waxu caaxaan yi nga wax yaakaar nga ne caaxaan de caaxaan jooju nga naan la non kullu amrin bii baal yow loolu lay sa bii bii baal waaw parce que du du euh, euh, euh, li am solo du lépp lu nit ñi nekk fii mu ne concert nga foog ne amul solo te ña koy def mais am na mais yaakaar nga ne bu yeneen saa saa di wax bii baal tax ñuy wax am tànn biir yaakaar nga ne moos pourtant ña koy def amal na leen solo mooy gisoo liñ ciy dépensé ak lim leen di jëlal ci ay waxtoo ki heure ki bisi ki ak ni ak ak énergie ak doole gi yëpp ak i xalaat ak i seen xaalis mais am na solo ci ñoom mais yaakaar nga ne loolu la yoneen saa saram di wax bañ naan ñu ngi sant yàlla nag di ñaan compétition bi di ñëw déwén yal na ni mu defe ñu commencé ko bismillahi rahmaani rahim jeexalee ko alhamdulillahi rabbil alamin baal sa waxu caaxaan yi yàqu la ci jàppale bu dee imam bi mu ngi ci biir terrain bi day wala oustaz bi miy wax ci rajo bi di jàngale moom mu ngi fi wala mu ngi ci télé bi li leen xool loolu la fi caaxaan la xam ngeen ne moos yeneen saa salaam buy wax lay sa hada bi bii baal loolu moom amul solo ci diine waaw <laughs> bal dañ la waxoon sax yooyu bu ci ne neewal ci yiw bii baal loo xam ne dina la jariñ sa àddina sa àllaaxira waaw loo xam ne dina la jariñ waaw amrin bii baal kii fee benn formation en mécanique nangam wala alhamdulillah tàmbaleel bismillah voilà boo paree ba borom bi may la nga gagné wala nga réussir wala bac wala yooyu voilà yooyu loolu la ñuy wax waaw wala nga def lu am solo wala sax nuse bu am solo waaw afalam yasiru fil ard waaw promenade bu am solo loolu lépp baax na xool kii mais yoo xamante ne nii ab yëgadi minal ghafilina la lay dugal ba pare waaw nga toon ni fay bàkkaar yu bari ñu naan la ziba euh, lool rey bi ziba la voilà <laughs> waaye loolu caaxaan la <laughs> loolu moom amrun baatil la <laughs> te kullu amrun baatil moom moom xam nga ne résultat butlan mooy al butlan moom mooy ak yàqute kon loolu moom taxul ñuy wax waaw wal iyaadu wal iyaadu billah kon al imaamu kon mu ngi noonu quoi kon di tàmbalee turu yàlla ci lépp Euh, moo tax yonent bari euh, imaamul Bukhari euh, mu def buntu bu amul solo ci li tàmbale li nga xamante ne mooy mooy mooy tudd tudd turu yàlla quoi waaw allahu akbar waaw même di tudd turu yàlla mooy tudd turu yàlla même indal wiqaa'i même booy joteeg sa soxna voilà mooy laa tax voilà ngay tudd li nga xamante ni mooy tudd euh, turu yàlla quoi waaw kon loolu lu ama am solo waaw mais ñëw rek waaw ci yëg di rek waaw yooyu da tudd turu yàlla boo ko defee de boo tax lool booy joteeg sa soxna nga tudd turu yàlla yoneen sa salaam li mu ci wax gi ni amee solo jannib ni shaytaan allahumma jannib ni shaytaan wa jannib shaytaan ma razaqtana ba borom bi tabaaraka wa taala yal na nga ñu soril seytaane te nga soril seytaane li nga xam ne moom nga ñuy wërsëgal mooy doom waaw kooku bu juddoo seytaane du ko lor waaw waaw kooku seytaane du ko mën boole ci xisbu seytaan dina jéem nag gi moom kenn manu koo tere ndax iblis <laughs> hatta rusulullahi day jéem nay na day jéem di leen yàqal te moom leer na ko ne manu leenal dara kon nag la ngay xalaatal keneen waaw mais dara du ko mën a du ko mën a am borom bee koy aar kaaraangeeg yàlla ndax lool bàyyi ma ko liggéeyoon ak ndayam ba ñu ba ba ñuy sëy waaw moo tax it yëga di man rek topp ba neex gi kese neex na kese loolu nañ ci bàyyi xel am run bi baal ah kon loolu am am solo la waaw waaw dañoo ko wax tàmbali bismillah tàmbali commencé BFM bi gaa yi passé BFM instant bi waaw tàmbali bismillah waaw jarul nga yuuxu ba ci kaw bismillah non saa yi am na yoo xam ne waaw wax ko ci kaw ñenn ñu royaale la ci mais yenn yi euh, boo yow alhamdulilah bismillah nga tàmbale dana ngaa naan voilà wax ñaan yi bala ngaa yooyu yëpp dafa am solo loolu lépp di ñu wan mooy di dellu ci sa borom quoi loolu mooy objectif bi ak di am la présence d'Allah ci sa bopp tout le temps al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala